baada audu billahi min alsheytaani alrajim muniibiina ilayhi wattaquuhu wa aqiimu alsalaata wala takuunuu min almushrikiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax bi nga xamante ne ni mooy fanweer bi ak benn mu ne muniibiina ilayhi ginnaaw bi ñu ci li nga xam ne mooy fi diine boroom bi nga xam ne tëralin wu jub bi nga xam ne moom la teg ne bëgg nit ñi ne ci waaye lépp ci nit ñi xamuñu mu ne muniibiina ilayhi deel di dellu ci moom mooy loolu la borom bi tabaaraka wa taala xaar ci yéen mooy muniibiina ilayhi ngeen mu digal leen ngeen di nekk di dellu ci moom borom bi tabaaraka wa taala wattaquuhu te ngeen ragal ko wa aqimu salaata te ngeen taxawoo ci li nga xam ne di taxawal julli wala takunu te ngeen bañ nekk yéen jaami minal mushrikiina ci ñi nga xam ne ñooy bokkaale borom bi tabaaraka wa taala ñooñu ñooy ñan minal ladiina ci gaa yi nga xamante ni farraqu diinahum mooy ñoom dañoo pàcc pàccee li nga xam ne yoon wi leen borom bi tabaaraka wa taala tegaloon te yonent yi alayhimu salaatu wassalaam indi woon ko ci yahuud yi karcaan mooy ne ñu mujj nekk ñoo xam ne dañoo tasaare pàcc-pàcc li nga xamante ne mooy yoon woo ci yoo xamante ne nii borom bi dégalu leen ko woon mu ne kullu xisbin wa kaanu shi'an min alladhina farraqu diinahum wa kaanu ñu mujj nekk shi'an ay pàcc-pàcc mu ne kullu xisbin mbooloo moo gis mimma ladayhim la ne fa ñoom rek na moom la ñuy bëgg de gis nga yéeféer yi mooy ate bi lam nekk fa moom ki gëmul dara la ne fa moom foog nga ne moo gën moo tax ma waxoon la boo yaakaaree ne laykaar ibn laykaar bi muy ki nga xam ne jàpp na ne moom layik bu mag la kooku boo foogee ne moom day fo foogu foogul de dafa jàpp ne en fait moom li mu nekk ndax shaytaani wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum shaytaane moo leen taaralal li ñu ne day jàpp ne lii mooy modèle bu gën moo tax gars yi naan la le capitalisme mooy modèle bi gën bu fi mas laa jaar la démocratie mooy modèle bu gën bu mas a jaar ci kaw suuf ndax lan kullu hizbin bima ladayhim farihun mbooloo mu ne la ne fa ñoom moom la ñuy déggee waaye kullu hizbin jullit ñi nga xam ne borom bi jox na leen alquran jox leen sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom xam nañ ne jam li ñu ne mooy dëgg ñee dañuy wax lu leen neex ndax ñun borom bi moo ñu jox lii ne lii ñuy bëgg loolu di bëgg alquran di bëgg li nga xamante ne nii mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax suñu boroom waxoon ko ca suuratu yunus voilà ne noon fa billaahi wa bi rahmatihi fa bi daalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajma'un ne fa bi fa bi fadlillaahi ci ngëneelul yàlla gu màgg gim leen teg def leen ay jullit wa bi rahmatihi ak yërmandeem gu rëy gim leen di sotti di leen may ngeen des ci di ko jaamu te di ko yaakaar te nekk ci lislaam bi fa bi daalika ci lii fal yafr fa bi daalika ci loolee fal yafrahu bu ngeen di bëggee ko jubile bëgg leen ci lii huwa moo gën xayrun moo gën foofu mimma yajma'una ci alal yi ngeen di dajale mbiru àddina boo xamante ne du ngeen ko jariñoo de kon suñu borom ne kullu xisbin mbooloo mu ne bima ladayhim la ne moo fa ñoom rek farihuna moom la ñuy bége moo tax bidaakat yi tamit la ne fa ñoom la ñuy bége ndax jàpp nañ ne ñoo ne ci dëgg waaye loolu xam nga ne demewul noonu mu ne wa idha massan naasu mu ne tabu laalee nit ñi durrun li nga xamante ne nii mooy lor tartar goo xam ne dalee na dal bekkoor ak yooyu nga xamante ne ñàkk gi ñàkk maral géeg li nga xam ne mooy seeni mbir doxatul ak lor lan la ñuy def daaw rabbahum dañuy woo li nga xamante ne mooy seen borom de munibiina ilayhi daal di dellu ci moom ni mu gën a gaawe yii nag muy wax naas yi mooy surtout yéefér yi waaye nag ku waxal dëgg xam ne am na jullit ñoo xamante ne ay jullit lañ de duñ ne duñuy jullit waaye nag jikko ju mel nii am nañu ko waaw nañ continuer li borom bi wax mu ne kon dañuy gaaw dellu ci seen borom waaye summa ginnaaw gi nag ida adaqahum bu leen mosalee minhu tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala rahmatan li nga xamante ni mooy yërmandeem muy ay xéewal ginnaaw ba ñu décorer taw bi ñëw ginnaaw ba ñu ñàkkee ñu dàqoon ko fu muy liggéeyee borom bi def mu amaat liggéey ginnaaw ba nga xam ne ci la échoué ci lam doon def examen ak lam doon def yëm bëggoon a am borom bi defal ko mu am ko lan minhum lu bari ci ñoom ci nit ñi bi rabbihim ci seen borom yushrikuuna ñu koy bokkaale mooy ne loolu liyee ñu delloo njukkal boroom ba leen defal lool ñu naan maaman diw la woon waaye naan seen xërëm diw ba la woon moom kay ba ñu fa demee kañu ma seet la woon seetaloon na ma waxoon na ma dina baax te moom ca boroom ba mu sa tàngee dem na sax jamono joo xam ne gëmatul yooyu dafa sellal ci boroomam tabaaraka wa taala waaye ba mu neexee nag mu dellu di bokkaale boroom di tabaaraka wa taala waa lu tax lu ñuy def lool mu ne li yakfuru bima aataynahum ngir ñu suul li nga xam ne mooy ñàkk ñàkk ñàkka eh, reconnaître li mooy sant yàlla li yakfuru ngir ñu suul xéewalu borom goog mu leen defal te du seeni effort ak du keneen moo tax boroom bi kese la bima aataynahum ci li ma leen jox ñu daal di koy weddi mel ni daal du maa ko def fatamatta'u suñu borom ne xéewalu leen de fatamatta'u daal di leen bànneexu ci kaw suuf ak lool ma leen jox fa sawfa ta'lamun xel seen a ñëwee fii dinaa leen laaj dinaa leen xisaab ci loolu le am anzalna suñu borom ne loo xamante ne nii ab aw la ab téere boo xamante ne nii ca përëw loo fa day leeral ke ne ñoom téere boo bële ma leen wàccee muy leer muy përëw boo bële yatakallamu bima kaanu bihi di leen wax di wax ci li nga xamante ne ñoom lañ nekkoon bi tabaaraka wa taala lan la borom bi di wax noonu mooy est-ce que dama leen yónnee téere boo xamante ne maa ci bind ca biir téere ba ko ne man ngeen maa bokkaale xam ngeen lool amul mun mu ne wa idaa adaqna naasa bu ñu mosalaatee bu ñu mosalee nit ki rahmatan nit ñi rahmatan li nga xam ne sama yërmande farihu biha ñu daal di ciy bég wa in tusibhum waaye bu leen laalee sayyi'atun li nga xamante ne nii moom moom du lu baax du loo xamante ne muy mettit li nga xam ne ñu waxoon yépp ak mettit li nga xam ne mooy bekkoor wala say mbir yàqu say magasin tàkk ak yooyu yépp bima qaddamat aydihim ci loo xam ne kat ñoom seeni loxo moo ko fàggu de ñoom ñoo def li tax ndax gis nga bu bekkoor bi amee yonent ba ngay saab saab xamal nañu ne bakkaaru nit ñu bari yi day indi loolu li nga xamante ne nii léegi nag nit ki day toog naan mais réewu tubaab yi day taw saa su ne suñu borom ne waaw ko wax nee na man maay jay sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun man dinaa leen jay ba foo xam ne du ñu ko xam borom bi ay mayam la lool la day géggoo li wax ci kaw ne bu ma leen laale bu bu leen laalee musiba ñu dellu ci seen borom waaye bu leen laalalee ay xéewal ñu bari di bokkaal suñu boroom nag bëgg da leen bëgg a faat seetaan leen ba ñuy faatu ci mooy yàlla moo tax mu leen di satti li nga xam ne mooy xéewal yi loolu mooy mooy yoo xam ne dañu jàpp ne moo gën ci ñoom ndekete yoo mooy istidraaj la mooy aw jay la bu jóge ci borom bi léegi nag ñi nga xam ne dañ ay jullit lañ ba pare ni mooy borom bi tabaaraka wa taala borom bi da leen a bëgg a delloosi mooy teg leen yoo xamante ni te dina ko wax ci biir saar bi léegi ñu gis laaya yooyu mooy daleen di teg yenn yu metti yi ngir ñu dellu ci seen boroom tabaaraka wa taala kon suñu borom ne bu ma laale wa idaa naa sa rahmatan bu ñu laalalee mosal li nga xam ne mooy nit ñi rahmatan yér mëne sama xéewal yi farixu bihaa ñu daal di ciy bégee wa in tusibhum bu leen laalee nag sayyi'atun musiba bimaa qaddamat aydiihim ci loo xam ne ka seen loxo yi ñoo ko fàggu idaa hum nga gis ne ñoom yaqnatuuna ñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy désespéré wu daal di saalit nag nekk ñoo xamante ne dañuy ñàkk yaakaar ci yërmande borom bi tabaaraka wa ta'aala suñu borom ne awalam yaraw ndax allaha kene borom bi tabaaraka wa taala yabsutu mooy mooy tàllalal di wul yaatalal ar rizqa wërsëg li man yashaa'u ku ko soob wa yaqdiru ta mooy xompal ku ko soob inna fi daalika nekk na ci loolee la aayaatin ay màndarga yuy wane sañ-sañu borom bi kattaram ak ni nga xam ne noonu lay doxale mbir yi ni mu ko soobee du du soob képp li qawmin waaye ñeel kan li qawmin ngir nit ñoo xam ne yu'minuuna dañoo gëm ñu ne fa aati dal qurba mu ne fa aati yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi fa aati joxal dal qurba way jege ñaale yi gaw way jege ñaale bi xaqahu xaqam yi nga xam ne moom la borom bi def ci alal waaye ci sa jot waaye ci sa ay ay conseil sa yi nga xamante ne nii say laaya biir yooyu yépp na ko jox yi nga xamante ne mooy sa sa sa sa way jege ñaale bi xaqam bi borom bi def ne sa xàqu alal yooyu yépp na ko ko jox yi nga xam ne xàq la ci am wal miskiina rawatina yi nga xam ne mooy alal ci wàllu zakat ak yooyu yépp ak yi nga xamante ne dañ leen cee war a dimbali ndax dañoo yow te man nga ko boroom bi def nga man ko loolu mu nekk farata ci sa alal ji wal miskiina ak way ñàkk ñi jox leen seen àq ci sa alal ji zakat ji na dem ci ñoom de wabnis wabna sabiili ak ki nga xam ne doomu yoon la mooy ki nga xamante ne moom daa nekk ci yoon di tukki même bu dee ne fa jooju jàpp ñàkk na ko fii te amul dara duñ ko mën a yónnee fii mu ñàkk fekk mu ñëw ci réew mi kenn du ne ah non non ku koy jox kii nekk boroom alal fa mu jógee waroon a fexe ba alalam jooj mu jot ci fii mu ñàkk da ngeen koy dimbali mu ne kon jox leen ko àqam moom it daalika loolee xayrun moo gën lilladiina ngir ñi nga xam ne yuriduuna dañoo namm wajhallahi li leen bëgg te moom lañ namm mooy li nga xamante ne mooy ngërëmu seen borom tabaaraka wa taala wa ulaa'ika te gaayoo yële humul muflihuuna ñoo ñuy texe ñi nga xam ne dañuy def na yuri